Hmm? waaw fekk gis nañu fi mu naan euh, ginnaaw bi mu ne laa tahrimanna bu ñu xañ ilaahi yow sama borom al yawma wala yow sunu buur al ma bis booba mu yawmal qiyaamati ru'yatahu gis ko moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam falaa yaqibanna ndax yaakaar du tas man koo xam ne yarjuka dalaa yaakaar yàlla ya yàlla maanaam ku la yaakaar yaakaaram du tas ndax man képp koo xam ne lam yakun nekkul yal koo di dajeeg moom xadan ëllëg yenal dana daje dana am wajalan jàqare man yàlla nag hadal kasiru bi lépp jaam bi nga xamante ne dafa am ay damm-damm ataa dikki na lil jabri ngir nga jañal ko damm-damm yi nga liñ liñ ñëddul ko yàlla yàlla maanaam euh, euh, ku fracture am ay fracture ñoo na pour nga réparer ko fracture wakkun na nga nekk lanaa ñeel ñu yow sa borom fii kullil umuri ci bépp mbir nekkal ñu ci bépp mbir ndax yàlla boo ko joxee sa lépp mu téyel la sa lépp boo ko joxee lu tuuti nag mu téyel la tuuti rek di la seetaan ak li ci des di xool ana kan nga ko jox ak kan nga ci wóolu waaw mooy moom la waxaat fële ci Euh, fala bu daf naam fala takirat fala takilan euh, amri li ghayrika zukhrati yàlla bul wéer mukk sama mbir keneen ku dul yow yow mi nga xam ne yaay yaay sama ndëxañtéef fala takilan amri li ghayrika li ghayrika zukhrati waaw wala takil nii ila nafsi fa anli fa fa uhlika kun mujibani haythuma ad'uka yallahu moom la Sëriñ Tuubaa wax moom tamit radiyallahu anhu ci Sindiiri bi mu naan ah, wala takil fala takilni ila nafsi fa ahlika kun mujibani haythuma ad'uka yallahu bul ma bàyyeeg sama bopp fala takilni ila nafsi ak sama bakkan fa ahlika boo koy def may alko lu tolloog tarfata aynin wala lu ko tuuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko fala takilni nafsi tarfata aynin wala aqalla min zalik bul ma bàyyeeg sama bopp bul jël samay mbir mukk nga wéer ko sama bopp man mii kese ma la keneen lu tolloog xef xippi lu wala lu ko gën a tuuti parce que loolu soo ko defee ma mun fa ahlika damay alko ndax xam nga lépp daf lépp a gaaw fii loo fi gis dafa gaaw même feebar mais euh, xam nga dee dañ naan dee day bette mais feebar aussi sax day bette même feebar day bette nit ki mën na wér léegi nii jekki-jekki rek daanu naan daa daa daanu feebar nim di dee ba mën a bette noonu la feebar mën a bette ak yeneen yu dul yooyu situation yëpp instable amul benn situation bu stable sans borom subhaanahu wa mooy téye situation yépp mooy téye stabilité lépp ah kon nag kon mujj ba ni xëy na ma adooka nekkal tamit koo xam ne saa yu ma la woowee rek nga wuyu ma nga nangul ma fii tam moom la si alxaaj maa la wax rek daanaka kun nekkal la naa ñenn fii kullil umur yi ci bépp mbir. fa man képp koo xam ne yakun nekk na kazalika ni ki noonu nii bu fekkente ni nit ki lépp bu yàlla ak ko téye yalqal yusra day daje yomb yomb yomb yàlla yoo yàlla moo tax même xam-xam boo koy sàkku bul ko sàkkoo ci sa bopp mais sàkku ko jaare ko ci yàlla maanaam bul jël sa bopp jàpp na yow yaa koy sàkku mais neel jàppal na yàlla ci boppam moo la koy jox yàlla ci boppam ci moom ngay jaare pour am ko ndax lépp loo xamante ne bëgg nga ko te jaaroo ko ci yàlla ci boppam doo ko am wala boog boo ko amee du am maanaam du am résultat bi ci war a am yàlla rek mooy ki nga xamante ne moom moom moom moo yor mbir yépp te képp ku mu yoral say mbir képp ku jaare ci moom di nga am yomb-yomb ci mbir mi te yomb-yomb nag tekkiwul ma bañ a am coono mais yomb-yomb dayeg yomb-yomb mooy nit ki dem ba nga xamante ne léppam day dëppoo lépp lu borom bi bëgg subhaanahu wa taala namm nam moom day dëppoog namm nam borom bi ay bëgg-bëggam day dëppoog bëgg-bëggu borom bi coobareem day dëppoog coobare borom bi li muy wut day dëppook li nga xamante ne moom la borom bi maanaam gërëm subhaanahu wa taala ni ki noonu yoon bi nga xamante ne moom mooy yoon bi nit ñi di jaar pour dem ci borom bi subhaanahu wa taala yoon la boo xamante ne dafa jafe parce que dafa bëri ay rëq-rëq dafa bëri ay problème dafa bëri ay ñoo xamante ne dañ lay gàllankoor pour doo yegg ak leen lépp lu mën a doon noonu la deme mais sama borom subhaanahu wa bu fekkente ni moo la téyeel mbir mi day yombal lépp lépp gaaw woyof yomb salli yàlla na nga julli mais dangay xam ne salaatu ala nabi mooy li gën a gaaw ci lépp alhamdulilah mooy sayyidul du'a mooy sangu ñaan yi comme ni yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam laa ilaha illa mooy afdalu zikr gën ji zikar mooy laa ilaha illa wala boog dem sax ba nga xamante ni allah allah rek kay wax allah allah waaye ummul azkar wa da'awaat mooy salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nday mboolem zikkar yi ak ñaan yi loo tax Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu bi mu nee Yonent bi sallallahu alayhi dama lay defal sama julli yëpp sama waxtu yëpp mu ne ko loolu soo ko defee moo gën ci yow maanaam ko sama ceeru julli laa lay defal mu ne ko boo ko yokkee moo gën sama kaar la ko jox mu ne ko boo ko yokkee moo gën mu ne ko ceer mu ne ko boo ko yokkee moo gën mu ne ko genn wàll gi mu ne ko soo ko yokkee moo gën mu ne ko kon xanaa lépp mu ne ko loolu de boo ko defee yàlla dana la fegal problème mu àdduna ak àllaxira sa mboolem soxla yàlla dana la ko fegal di def ay salaatu ala nabi di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam foo sa temps boo am temps libre rek nga di ko def moo gën a gaaw ci yombal lépp te salaatu ala yi dañ koy def surtout salaatu faatihi pour yéene boo bëgg lépp loo xamante ne am nga ci yéene nga def salaatu ala nabi maanaam salaatu faatihi surtout dañ koy def pour yéene boobu particulièrement te soxla yi amul benn soxla bu ci génn te salaatu ala nabi li tax mu gën a gaaw aussi pour yóbbu nit ki ci boromam subhaanahu wa mooy dafay laabal xol da koy setal da koy raxas moo tax nit su yëgee ci xolam ay yenn jikko yoo xamante ne jikko yu ñaaw la yu baaxul yu bëgg mu deñ nay def ay salaatu ala nabi rek léegi nga gis mu raxas xol bi da koy raxas di ko polir en douceur muy graver échelon yi di yéeg ci escalier yi di dem loolu salaatu ala nabi moo koy def sallallahu alayhi wa ndax mboolem turu yàlla yi ak melo yi mu ngi ci salaatu ala nabi booy julli ci yenent bi sallallahu alayhi mboolem turu yàlla yi ak meloom yi yëpp daf koo ràng yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxee woon donc yow booy julli ci yenent bi sallallahu alayhi comme yàlla day julli ci yow fukki yoon boo defee jullee ci yenent bi sallallahu alayhi benn yoon maanaam mooy li muy tekk mooy entre autres dalay day déverser ci yow maanaam dalay sëmbërtalal yow tamit maanaam li nga xamante ne moo ci doos yow bi nga attan li nga xamante ne moom mooy leer yi jóge ci turam yi ak meloom yi moom borom bi subhaanahu wa kon yow lay jariñ mais du ko jariñ moom yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam sooy julli ci moom li ëpp njariñ booy julli ci moom mooy jullil ci moom parce que da nga koo sopp ay eh, tamit da nga koo màggal te xam ni njariñ gi ci yow lay ñëw waaye du ñëw ci moom sallallahu alayhi loolu nag moom lay junj ci salaatu ala nabi bi mu ci teg mu ne salli yàlla nga julli salaatan julli bihaa ci barke julli boobu rabbi yow sama borom tuallilu naa da ñu nàndale ba ñu fees ba ñu man ba ñu rembet bi hawdihi ci mbalkaam bi moom sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla yow yaay allah yow allah yàlla yow allah ah, kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ne ci julli gi ñuy julli ci moom sama borom subhaanahu wa ta'ala daf ñuy nàndal ci leer yi ci géej yi leeram yi moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba suñu ndab yi rembet niki noonu ba ñun tamit ñu daal màndi mbalka nag bi nga xamante ne moom lay wax fii dafa am mbalka bi nga xamante ne moom mooy mbalkaam boobu siiw boobu nga xamante ne àllaaxira maanaam yawmal qiyaamati sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf koo amee nga xamante ne képp koo xamante ne moom la wax ne moom moo ci nandalaati nit ñi bi mu naan xadis ci xadis sayyidina Abu Hurayra boobu radiyallahu anhu bi nekk ci Muwatta bi ah ci noonu xadis la boo xamante ne mi ngi ci euh, sunan yeeg saxeex yi saxeex yi ak sunan yi waaye ci Muwatta daf cee ñëw ci anam gu gën a yaatu bi mu naan yaa laytani ra'aytu ixwaani aka neexoon ma gis sama mbokk yi ñu ne ko alasna ixwaani xanaa ñun duñ say bokk mu ne bal antum asxaabi mu ne yéen de yéenay sama yéen sama ay frère yéen samay àndandoo ngeen maanaam saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoo ëpp doole ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy xarit yi ñoom ñooy mbokk yi ah ndax ñun ay mbokkam lañ sallallahu alayhi wasallam mais saxaaba yi ñoom la yàlla tànnoon ñu ànd ak moom sallallahu alayhi wasallam ñooy ñi gën a sell xol ci mbindeef comme ni ko Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ni mu ko waxee saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo leen dee roy roy leen ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi daan ànd ak ñooy asxaabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñooy ñi gën a sell xol ci nit ñi ñooy ñi gën a sell xol ci nit ñi ah yenent bi sallallahu alayhi kon bi mu ne def mbokkam yi maanaam freeram yi mu ne ñooñu gisuma leen mu ne waaye maa ngi leen di xaar jox naa leen rendez-vous ca mbalka ba xaw du boobu bu ko defee nag moom moo leen di nàndal ñu ne ko nan ngay xàmmeewee jullit ñi parce que dañuy bëri nit ñi dañuy bëri jour boobu xeet bi nit ñi dañuy bëri yow man xiyamat kon nan ngay xamee ni kii ci jullit ñi la bokk kii jullit du jullit kii du jullit mu ne parce que sama xeet yow man xiyamat bu ñu ñëwee seen xar kanam yi day weex tàll ak seen loxo yi ak seen tànk yi maam cëru njàpp yi inna ummati yud'awna yawmal qiyamati wala ci beneen riwaaya ya'tuna yawmal mu ghurran muhajjalina na athari al wudu sama xeet yowmal xiyaamati bu ñu ñëwee dañuy ñëw ñu nekk seen xar kanam yi weex tàll seen loxo yi seen cëru njàpp yi daal weex seen loxo yi seen tànk yi dañuy weex tàll ngir jeexitalu njàpp gi nga xamante ne moom lañuy jàpp am na ci beneen réew a ah, xadiis bu nekk ci musnad bu imam ahmad rahimahullah mu ne min asaari wu min asaari sujjuut yi ndax jeexitalu sujjuut yi maanaam cëru sujjuut yi boo seen seetloo ñoo cëru njàpp yi denn leen cëru sujjóot yi ah, dañuy weex tamit ndax leeru jaamu yàlla gi moo xam ci njàpp la wala ci julli lu mun a doon leeru jaamu yàlla gi en tout cas dana feeñ feeñaay goo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana leen xàmme moo tax euh, mbalka boobu nag buñ ci ñëwee mu ne naafiq yi bu ñu ñëwee ñoom ne dañuy naan mu ne ndeysaan am ñoo xam ne dañuy ñëw ci seen ginnaaw ñëw nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg leen a nàndal nee na malaaka yi dàq leen nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ne bàyyi leen leen ndax ñii sama xeet lañ bokk nee na malaaka yi daal ni est-ce da nga xam ñoom lan lañ doon def sa ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni leen fa soxkan fa soxkan fa soxkan dellu leen ak merum yàlla ak rëbbum yàlla dellu leen ak rëbbum yàlla dellu leen ak rëbbum yàlla sori leen acca bu ko defee ñu sori ay xeetu nit lañ yoo xamante ne nag euh, dañoo soppi doxalin ginnaaw bi fi yenent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ñu doon maanaam dañoo bàyyi sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci baatin mais liy wane gravité mooy yeneenti bi sallallahu alayhi wa ak sunnaam liy wane gravité bi mooy bu demee ba nga xam ne yeneen bi sallam ak jërmande gi mu am ci xeetam bi mu dem ba nga xamante ne ñu daf naan leen acca dem leen ngeen sori ak rëbbum yi ngeen ànd ak merum yàlla ak rëbbum yàlla loolu mooy wane gravité ñàkk a nekk ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax alquran ne fal yahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ mooy tëdd bala fitna di leen dal maanaam mooy ñu dem ba nga xamante ne dañuy jékki-jékki rek seen ngëm yàlla yi wàññeeku seen ngëm yàlla yi wàññeeku ba kéefër dugg leen wala ba mbugal bu metti dal leen loolu tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu su xamee dara ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam danaan man musuma dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne am na loo xamante ne jóge na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu dul damay gaaw jëfe ko ndax ragal fitna dal ma ndax ragal fitna dal ma léegi kon mbalka boobu nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam décriral nañu ko ndax déegu kaw sara lay jóge mbalka boobu yeneen bi sallallahu alayhi ci boppam moo koy moo ci nandalaate décrire ko ci ne nombre de kaas yi ci am day tolloog biddiwu asamaan yi am yu bare bare bare bare ah, ba pare maanaam booy dem maanaam doxu weer la njoolaay bi ak maanaam largeur bi ak longueur bi maanaam kon diamètre la am maanaam rayon la am loolu lay teg mooy rayon la kon la am boo xamante ne kon cercle na forme cercle la yor boo xam ne rayon bi ñaata la un mois de marche la mbalk boobu nag xadiis yi dañoo bari ci nuñ ko melale d'ailleurs bokk na ci yi nga xamante ne laa bu da nit gëm ko ba nga xamante ne ku ko weddi da ngay daal di bokk ci nitu bid'a yi comme mu'tazila yi yenent bi nag sallallahu alayhi dafa melale mbalka boobu comme étant maanaam ndox maanaam liñ ciy def mooy ci kaw sara la jóge kaw sara maanaam dafay weex comme soow walla moo gën a weex soow ba pare cafka gi moo gën a neex lem ah mbalka boobu nag bokk na ci description yi mooy képp ku ci naan dara dootoo marati abadan abadan dootoo marati c'est fini te yowmal xiyaamati jour lay doon boo xam ne nit ñi dañuy mar mar bu tar waaye ndeysaan bu ñëwee yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam daal di jël ci kaas yooyu naan dal gis nga daal di ñuy naan dal insha allah su ko defee ku ci xës ba naan mar doot dootoo marati abadan mbalka boobu nag xadiis yi dañ koo melale ci yenn yi di wax ne ci mahshar bi la maanaam fi ñuy pangee nit ñi mawqif bi mooy nit ñi bu ñu dekkee fi ñu njëkk a daje am yeneen xadiis yu ne avant ñuy bu ñu jéggee siraat la waaye ni nga xamante ne moom mooy lii wér ci masala boobu te d'ailleurs mooy lii Sir Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wax te mooy lii tamit muhaqqiquna yi moom lañ dëgëral mooy ne mbalka bi benn mbalka la du ñaar mais sauf ko bu gaa yi dekkee yowmal ci foofu comme mar wa day tar dañ fay naan ku ca naan dootoo mara ci abadan mais mbalka bi bu day jéggi bu gaa yi jéggee sirat day jéggi ba ca buntu aljanna day jéggi ba ca buntu aljanna buñ demee bu buntu aljanna foofu nag nit ñi dañ koy naan ngir mu rocc lépp loo xamante ne ay ñagg-ñagg la bu nekk ci xool nit ñi comme ni alquran wax wa nazaxna ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilin dañuy rocc lépp loo xam ne nekk na ci seen dënn ci ay ñagg-ñagg buy dox seen diggante ñoom waa aljana avant ñuy dugg ci mbalka ba buñ ci naanee bu ko defee ñu nekk ay mbokk aljanna nekk ci kaw lal yi jàkkaarloo yàlla nañu yàlla boole ci ñoom mbalke yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi buñ ciy naan maanaam am na fii beneen mbalka kawsar moom la alxuraan di di di di ci ñu inna a'taynaka al-kawsar jox nañ la kawsar ah leeru sayyidina Muhammad na alayhi wasallam nit ki bu ko nàndee bu ci nàndee bu ko yonent bi sallallahu alayhi nàndale day naan bu feesee rek day jeex ci yonent bi sallallahu ci biir jeex gi muy jeex ci biir yonent bi sallallahu comme ni ñu ko waxee ci lay jeexe ci borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di am lu ñuy wax moom la ñuy wax al salli yàlla nga julli salaatan xam nga ci biir fanaaw boobu moom lay dugg ci beneen bi ndax dafa am ñu ko ñu ko moom salli yàlla nga julli salaatal julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tasliman ak sëlmal zaraa taran goo xamante ne moo raw gëtt ci xeeñ ndax neexaay nga julli ko alal habibi ci soppe bi soppe bu mag bi ñu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alil hibbi ak ñoñu soppe bu mag bi sallallahu alayhi wasallam mooy waa këram bi yàllaahu yow yàlla euh, gis nga cofeel ak sopp mooy waral ak jeex nit bu demee ba sopp borom bi subhaanahu wa ta'ala sopp yonent bi sallallahu alayhi day dem ba nga xam ne day jeex ci ci loolu dangay gis nit bu soppee dara rek day dem ba yor trace maanaam loolu mooy def day def day day dem ba nga xam ne dañuy nekk benn moo tax nit ki day dem sopp borom bi subhaanahu wa ta'ala sopp ko sopp ko sopp ko sopp ko ba nga xamante ne léegi moom ci boppam day jeex ci yàlla moom moom ci boppam day yegg ci degré fi yenente bi sallallahu alayhi di wax naan awliya awliyaullahi yi mooy wàllu yi mu ne alladina iza ru'u zukira allah mooy ñi nga xamante ne boo leen gisee fokk ñu buñ leen gisee fokk ñu xalaat yàlla am na ci wàllu yu mel noonu ñoo xam ku leen gis fokk nga xalaat yàlla laa budda munoo munoo bañ xalaat yàlla même bu ñu doon dox ci marché bi sax bu gis nga bu ñu rombee benn waay waay bu leen xool rek day day day xam ne kii ma kii nii xaw ma ko mais non kii kii ku baax la war a doon de ah <laughs> <laughs> day tegtal nit ñi yàlla ndax nit ki day dem ba nga xam ne day jeex ci yàlla te sama borom subhaanahu wa taala dafa bind nit ki. boobaa moom day réaliser exactement li taxoon boromam bind ko subhaanahu wa taala ndax saa borom daf ñu bind dafa bind nit ki pour yàlla feeñ à travers nit ki mais pas pour nit ki feeñ moo tax nit ki bu demee ba jeex ci yàlla yàlla mooy feeñ à travers moom mais du moom mooy feeñ ah musiba nag yàlla nañ ci yàlla musal mais euh, prétention weesuwul nit ki di feeñal boppam bàyyi yàlla comme li ñuy dégg léeg souvent nit ñi di ko coow di ko kaas da koy dégg ci ñu bari naan da gis nit ñi dañ lay woo ne la ci yàlla lañ la jëme mais buñ la woowee seen bopp lañ lay wan <laughs> te normalement dañoo waroon a lan fe feeñal yàlla pas ñoom ñu feeñ yàlla la war a tegtal nit ñi ah? lan dañoo war a fàddu waaw kay dañoo war a fàddu feeñal yàlla waaw kay bàyyi yàlla feeñ voilà euh, Seydou Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu euh, dafa mës a ànd ak taalibeem bi ci face ci benn euh, pont ñu gis benn pont mu ne ko dama lay laaj pont bi pour lan la pont bi pour lan la mu ne ko pont bi pour bu nit ñi jaaree ci kawam ñu mën a jéggi sans ñu daanu ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci kii bi daal ci ci ci ci kii bi ngelaw li daal pour bañ a pour bañ a daanu parce que comme mont zone montagneuse la voilà voilà bañ a daanu dans le vide pour parce que bu ñu daanoo après dañuy am problème dañuy dañuy gaañu mu ne ko pour loolu la mu ne ko waaw maanaam da ngay jóge fii pour jóge gis nga pont pon waaw pon boo gis rek loolu la loolu la jariñ du dëgg mhm. voilà <laughs> pour dex bi waaw bañ a dugg ci dex bi wala ci ci ah. mu ne ko léegi imagineel njariñ googu su fi nekkul woon lor kese lay mujj doon pour nit ñi njariñ gi bu ñu ko teggi woon njariñu la fekk muy jariñ loolu bu fi nekkatul woon foo bi moom lor kese lay nekk pour nit ñi mu ne ko waaw waaw mu ne ko niki noonu yenent yi ak yu yi yenent yi alayhi salaam ak waliyu yi looloo tax yàlla indi njariñ googu loolu lañ fi jariñe mooy tegtal nit ñi yàlla njariñ googu su fi su deñoon rek ñu nekk ay lor kese pour nit benn njariñ boobu lañ <laughs> mooy tegtal nit ñi yàlla léegi nag ñun dañoo bëgg boo nekkee sëriñ Euh, en fait euh, yow situation sociale yi nga war di régler maanaam yow doo tegtal nit ñi yàlla moom léegi bokkutul ci rôle bi rôle bi ngay jouer benn rôle la mooy da ngay jéem a regle situation sociale yi ak problème politique yi yooyu moom ci nga war di intervenir saa su ne ngay dégg nit ñi waaw fi mu ah réew maa ngi nii a ngi fii xew te sëriñ ci waxuñu ci parce que vision bi ñu bëgg ci sëriñ mu mel noonu mooy buy wax ci affaire politique yi naan nangam jaaduwul mais euh, léegi est-ce que loolu mooy seen rôle wala déet wala seen rôle mooy tegtal nit ñi yàlla est-ce que seen rôle mooy xam nga dëgg la am na yoo xamante ne sax baax na mooy mission sociale bi ñuy def mais est-ce que loolooy rôle bi. ay ah, ku feebar ñu ñu kii fexe ba nga dem l'hôpital ah di joxe de de kii boo manqué dépense ah ñu jox la dépense euh, boo amul xarum tabaski soo ñëwee ci sëriñ si sëriñ si jox la ah xar tabaski wala ñu demul màkka ñu dimbali leen ci di di dégg nga wutal leen paasu màkka ak yooyu loolu rôle ah loolu xam nga lu baax la mais du rôle sëriñ si sëriñ si seen rôle benn affaire la mooy tegtal nit ñi yàlla. leneen lu ci tegu rek surplus la mais du rôle leneen lu ci tegu daf ci teg mais du rôle ku yegg ci sopp nag yàlla dëgg dangay ngay fàddu bàyyi yàlla feeñ subhaanahu wa taala bu yàlla feeñee ci lay wëlbatiku moom ràng la ay melo yoo xamante ne ay meloom la moom ni nga saxalee turam mu wëlbati ko saxal sa tur yow ni ko saxalee moom mu wëlbati ko saxal la mooy man kaana lillaahi kaana allaahu ku nekkal yàlla rek yàlla nekkal la faddu mooy effacé wu voilà <coughs> ok euh, jeex googu maanaam fàddu googu jeex googu nit ki di jeex ci yàlla dafa am solo niveau bi nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor nekk ci maqaama islaam ak ñi nekk ci maqaama imaan ak ñi nekk ci maqaama ihsan ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci maqaami islam ñoom bu ñu demee ba am fanaa u googu ñuy wax maanaam jeex tàkk googu ñu jeex maanaam extinction boobu mooy suñ demee ba seen melo yu bon yu zahir yi jeex maanaam mooy ay gaaw a mer ak ah ay soxor ak ah, <laughs> ay ay di gaañaateeg <laughs> ak yooyu noonu maanaam mooy melo yu feeñ yi yu zahir buñ demee ba mu jeex ci ñoom léegi nag am nañu fanaaw ñoom am nañ fanaaw loolooy seen fanaaw boroom maqaama imaan bi maanaam ci ngëm imaan maqaama boobu moom demee ba nga xamante ne am na fanaaw jeex na takk ci yàlla dangay gis melo boppam moom bakkanam melo bopp bakkanam yu baatini ñoom ñooy jeex maanaam lépp loo xam ne bakkan a koy waral ay ngistal ak déggtal ak ah ay iñaan ak rëy yéem sa bopp ah bëgg gis leen ma bëgg a siiw ah ak yooyu yëpp day dañ buñ demee ba jeex tàkk nag nit ki maqaama iman moom am na ci fanaa u léegi léegi mu def maqaama ihsan moom mooy jikko yu baax yi ak yu bon yi yu zahir yi ak yu baatin yi surtout yu baatin yi yëpp yu bakkan yi yëpp dañ na parce que léegi foofu maqaama wit maanaam léegi xam nga yàlla nit ki day jeex ci yàlla te yàlla witre la comme ni ko hadith bi waxe inna allaha witrun yuhibbul witra yàlla dafa nekk ku witre dafa wét maanaam dafa impair te dafa bëgg impair witre mooy kenn rek amul maanaam ne yow dootoo nekk ci logique pair maanaam loo xamante ne da ngay yor jikko joo xam ne day am contraire addél ah, loolu amatoo ko même booy am xam-xam da am xam-xam boo xam ne contraire bi du rekk mbaax goo xamante ne contraire bi du nekk mbon parce que melo yi borom bi subhaanahu wa moom ngay incarner bu boobaa nag sa bakkan day daal di nekk loo xamante ne maanaam ruuxu borom bi subhaanahu wa muy dugg ci yow comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ci xadiisu qudsi bi bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu bi wasallam bi mu naan sa borom dafa wax ne maanaam ci biir xadiis bi ne nit ki li gën ci moom maanaam nit ki li gën ci li may jegeñ sàkkoo jegeñe mooy lan mooy faratay li ma farataal ci moom su paree li gën nee na du deñ di ma sàkkoo jegeñ ci di def ay ndolleent ay naafila yoo xam ne teguma ko yu baax neena ba ma sopp ko gis nga ba ma sopp ko hatta uhibbu ndax cofeel googu mooy waral ci nit ki muy dem ba jeex ci yàlla bu ma ko soppee nag mu dem ba nga xam ne cofeel googu day am ci moom sama diggante ak moom nee na nag maay nekk noppam bi muy dégg maay nekk loxoom bi muy laale maay nekk bëtam bi muy gis maanaam gis-gis gi li muy gise dégg-dégg yi ah. ak xel mi xel mi xel mi ngay xalaat sax yàllaa koy doon te lépp yàlla lay bu ko defee nag sa bakkan léegi nag sa bakkan day transformé woo nag daal di nekk ruux daal di yor jikkoy ruux nag léegi jeex na loolu boobu fanaaw nag moom mooy ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ahlul mahabbati ñi nga xam ne ñoom ñooy soppe nit ki nag kon. Euh, bu boobaa ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeneen jullit ñëpp dañuy dem di wuti ji aljana mais ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom cofeel yi dëgg dañoo sopp yàlla yenent bi sallallahu alayhi ba jeex ci moom ñooñu aljana moo leen di wut nit ñi nga xamante ne ñooy jullit simple yi ñoom dañuy bëgg di xam kañ la laylatul qadr yi bu ko defee ñu mën cee jaamu yàlla am ci lu rëy wala ñu ciy ñaan muy nangu waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom cofeel yooyu ñooñu laylatul xadri moo leen di wut ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit simple yi ñoom dañuy sàkku bu yowmal xiyaamee ñu nekk ci ronok arash ngir kerlu ko mais boroom cofeel yu dëgg ñoom arash mooy kerlu ci ñoom ndax ñoom dañoo jeex ci seen boroom bi nga xam ne mooy borom aras moo tax euh, tariqa bi nekk tariqatul sukri wal mahabba xam nga yeen tariqa bi fiqh bi dafa am ñaari façon bu njëkk bi mooy bi fi sëñ Kalilu traité moom mooy fiqh boobu werd bi nii lañ koy defee wasifa nii lañ koy defee xadara lii la heure yi nii la et cetera mooy bu nekk ci faatatu tulab ah am na fiq boo xam ne nag baatin la malaaka munu ko gis seytaane munu ko jege mbaa muy xam lan la ba di ci am dara lu ci yàq ndax ci xol lay ne fiq boobu te lépp ñi ngi ko concentré ci li ñuy wax ak shukru mooy di gërëm yàlla di kontaan yàlla ci yàlla di sant yàlla foo toll ngay delloo sa lépp ci yàlla lépp loo xamante ne da nga koy maanaam yàlla daal mooy nekk sa centre lépp mooy nekk sa lépp yow xéewal gi nga xamante ne mooy ñëw ci yow waaw yàlla nañu yàlla baal ci borom cofeel xéewal gi nga xamante ne mooy ñëw ci yow yow doo gis xéewal gi mais ci ki muy jugee ngay gis te lépp loo xam ne dafa jóge ci soppe du tuuti ndax lu tuuti lu jóge ci soppe lu rëy lay doon lu rëy lay doon ah waaye nattu bu mënti doon bu mën a dal sa kaw rek nit ki bu bokkee ci ñooñu natt bu mën a yegg ci kawam rek day xam ne du xool nattu bi du xool nattu bi mais ci ki mu jóge lay xool bu gisee ci ki mu jóge te mooy kan borom bi subhaanahu wa taala noonu mu jógee ci moom léegi moom la li muy gis mooy day xam ne ko ndekete yàlla mi ngi préoccupé wu ci moom ndax natt bu nekk ay maqaama yu muy yëkkatiku rek ay bàkkaar la yuy deñ rek ay njariñ la yuy dooleeku rek ci moom maanaam moom ci ki muy jóge lay xool du xool natt bi ci jëmi boppam ndax natt bokk na ci liy tax mu yomba muñ maanaam mu yomba supporter yomba dox mooy nga bañ a xool natt bi parce que sooy xool natt bi bu yàggee day da ngay am problème mais da ngay xool ci natt bi ci muy jóge <laughs> ci ki muy jóge rek nga xam kooku lu jóge ci moom rek yow neex na la <laughs> waaw te ñi nga xam ne ñooy boroom cofeel yi ànd ak ne ñoo gën a kawe ñoo gën a rëy ay natt parce que soppe fu mu jaar da lay natt parce que ah waaw qui aime bien châtie bien comme ñu ko waxee <laughs> soppe da natt maanaam borom subhaanahu wa bu la soppee da lay def ay teg ay natt looloo tax ñi gën a tarle natt ci mbindeef yi ñooy yenente yi alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ashaddu an-naasi ibtilaa'an al anbiya summa al amsal fal amsal lu nit ki gën a jege yeneen yi alayhi salaam di gën a mar mettile nag ñoom tamit mais ànd ak ne nattu yi ñoom ñoo gën a tarle ñëpp nattu terewul day mel ni lu romb nii rek jaalaat maanaam bu leen yëngal day mel ne rek lu romb dem ndax gis gi ñuy gis ne ci borom bi la jóge ak tamit xam gi ñu xam ne mujj lu màgg la ah, kon ngërëm googu ak cofeel googu tariqa bi maanaam fiq boobu ci xol lay ne bu d'ailleurs sax bi ñu tàmbalee tey fii bi ba léegi daanaka ci fiq boobu lañ ne maanaam fiq boobu xóot boobu nga xamante ne moom ci xol rek lay incarné wu du feeñ ci biti daanaka daanaka du feeñ ci biti ci xol lay ne loolu moom moo tax am na jikko yu bari yoo xamante ne nit ki da koy garder ci xolam mais bu mu ko di extérioriser parce que extérioriser ko amul njariñ lu deme nekk wéeru ci yàlla nit ki bu wéeroo ci yàlla ci xol lay ne lu demee nekk yaakaar yàlla lu demee nekk ragal yàlla lu deme nekke euh, wàcce sa bopp jarul ngay def foo toog naan leen man man kay mu doyee di mii maa gën a doyee di ñëpp déedéet jaru ko <laughs> jaru ko yow kay dund ko rek ci sa biir xol <laughs> te souvent wax ji day tegtale contraire bi loolu mooy souvent néewaan na ku ñuy gis ku naan waaw man de maa gën a doy ñëpp maa gën a bon ci nit ñi fekk jëfam day tegtale loolu souvent <laughs> loolu ci làmmiñ bi la yam mais jëfinam doxalinam en général day wuteeg loolu ah waaw mooy fausse modestie rek maa gën a doy di ñëpp man kay maa gën a bon ñëpp man kay ñëpp ma gën loolu lu ñuy yëng luy nekk ci xol la léeg nag mën na feeñ ci actes yi mais jarul nit ki di ko wax le simple fait nga koy wax sax loolu day déceler contraire bi li ko li mu koy déceler mooy lan mooy ne yow da ngaa nekk ci esprit de comparaison c'est-à-dire que da ngaa nekk ci esprit de comparaison parce que ma mënumaa wax ne maa gën a bon nit ñi lu dul mu leer ma parce que bu ma nee maa gën a bon nit ñi te wóoru ma ni maa leen gën a bon <laughs> wax naa lu ma xamul ni mu ma leerulee ni maa gën a baax nit ñi noonu la ma ñàkk leeree ni maa gën a bon nit ñi te ngëneel ci loxol yàlla la nekk kii moo gën kii moo gën kii moo yooyu ci loxol yàlla la nekk jarul sax ñu koy toppatoo jaru ko kon euh, soppe bu mag bi nag mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon sopp cofeel lu màgg la lu rëy la ah yàlla nañu ko yàlla defal euh, ci biir tarixa bi tamit lu nit ki gën a sopp mba ak maanaam euh, xam nga sirru secret bu mag bi dox diggante taalibe ak sëriñ mooy sofeel cofeel ak worma ak màggal ci xol yooyu mooy secret bi gën a yi mag yi dox ci diggante taalibe ak ak kan ak sëriñ waaw Seydi Ali Xaraz euh, Seydi Muhammad ad-Damrawi radiyallahu anhu daraan gis kan yonent bi sallallahu alayhi wasallam 24 fois par jour ndax lan yonent bi sallallahu dani ko parce que da ngaa lan sopp Seex Ahmad Tijaani radiyallahu anhu lii moo la ko may. yàlla nañu yàlla may lool ndax lu nit di gën a sopp yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seex Ahmad daan di gën a jeex ci ñoom. te lu mu gën a jeex ci ñoom di gën a jege boroomam subhaanahu wa taala mais nag na ngeen xam ne sofeelu borom bi subhaanahu wa taala dafa am ñaari yoon dafa am yoon boo xamante ne yoon bu gudd la ak yoon boo xamante ne yoon boo xamante ne tariqatun fil xaal la dafa am tariqatun tawila ak tariqatun fil xaal tariqatun tawila bi mooy yoon bi nga xam ne dafa gudd dafa dafa sori loolu processus la moom la xadis bi leeral mooy xadis qudsi bi ah laa yazaalu du deñ maanaam du deñ gis nga baat boobu mooy wane ni processus la abdi sama jaam yataqarrabu ilayya mu may sax koo jege ñu bin nawaafili ci ay naafila xatta loolu tamit maanaam mbete jusqu'à ce que le serviteur ne cesse gis nga ne cesse <laughs> jusqu'à ce que mooy yoon bu gudd bi mooy nit ki ginnaaw bi mu fonkee di def farataam yi muy def nag ay naati la di def ay jëf yu baax fii di saraxe fii di julli fii di ah et cetera ah, nekk ci yu baax di kii loolu mooy yoon boobu di zikkar lu bari et cetera hmm. <laughs> yoon boobu noonu ba keroog yàlla di ko sopp loolu mooy yoon bu hmm. yoon bu njëkk bi mais yoon boobu dafa gudd mais am na yoon bu gàtt boo xamante ni léegi la fii xaali la léegi tey tey tey tey tey tey tey tey yàlla sopp la mooy xadiis imam euh, at-Tabarani bi rahimahullah bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne sama boroom subhaanahu wa ta'ala nee na waa jabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal muta mutabaazir eh, wal muta zaar eh, wal mutazaawiriina fiya wal mutabaaziliina fiya wajabat wajabat xam nga mooy lan mooy war na maanaam léegi léegi léegi mahabbati sama sofeel man yàlla lil mutahabbiina fiya ci ñi nga xamante ne dañoo soppante ci man sama yoon ay nit lañ comme ni ko beneen xadis bi waxe amul dara lu leen du ay dëkk bu ñu bokk du réew ba ñu juddoo du waaso ah du ay tribu ay ethnie classe social ah du euh, race du ay benn intérêt ci àdduna ak allah bu leen laale bu tax ñu ànd bëggante déedéet yàlla rek a tax ñu bëggante ak ñi nga xam ne dañuy seetante ngir yàlla kese yàlla rek lañ ci gis amul intérêt amul leneen yàlla rek moo leen tax ñu ah man ma dee seeti ji ba xaaral ma ñëw ah sol sama dàll kat dem ah, seeti ji sëñ Thiam ngir lan ngir yàlla jeex ak ñi nga xamante ne dañuy defante ay effort réciproquement kenn ku ci nekk da ngay def effort vis-à-vis sa morom am le sens du sacrifice de ngir yàlla amul benn intere boo xamante ne yaa ngi koy xaar ci keneen amul retour booy xaar ci kenn yàlla rek tax nga di ko def mu ne ñooñu moom sama sopp leen dafa éminent ci saa si la yoon nañ ko yàlla defal loolu nag comme ahlul mahabbati ñooy ahlullahi boo xoolee ni mu ubbee tay siir bi noonu la koy tëje di wax ah ahlul mahabbati ñooy borom cofeel loo ñooñu la maanaam ñoo jeex ci seen borom subhaanahu wa ta'ala ñooñu lii boo xoolee sirru bu mag bi tax saxaaba yi radiyallahu anhum raw ñëpp te kenn dootu leen dabati sirru bi foofu la nag mooy ñoom dañoo nekkoon soppante ak ki nga xamante ne mooy ki gën ci ñu jara soppante la sallallahu alayhi wa mooy soppe yàlla bu mag radiyallahu anhum niki noonu bu fekkente ne moo tax sopp ci si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nekk sirru bu mag ndax moom mooy xaqiqatan baatinu yenent bi sallallahu alayhi maanaam ci xaqiqatu Muhammad xaqiqatu Ahmadiyya ndax soo seetloo euh, gis nañu ci jotaay yii ñu jàll ci euh, biir Tayssîr boobu ba léegi tamit gis nañ ko mooy xaqiqa yenent bi sallallahu alayhi dafa am xaqiqa réalité boo xam ne en tant que xaqiqatul Muhammadiyya bu dëgg réalité moom ci boppam sallallahu alayhi ci mu doon dëgg dëgg dëgg euh, boo xoolee xaqiqatul ahmadiya xam nga dañuy bu ñuy tudd fa xaqiqatu muhammadiya rek la ñuy soo leen seetloo du ñuy faral di tudd lan xaqiqatu lan ahmadiya parce que xaqiqatul ahmadiya comme ni Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wax kawe waaye gi mu kawe màgg gi nga xam ne moom la màgg rëy gi nga xam ne moom la rëy leer ya ciy jóge màgg ga màgg ak secret ya xóot ya ñu xóot tax na ne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek moo ko attan moo ci mos dara moom amu ci dara xattaa yeneen ci alayhi salaam séenuñu ko sax léegi xaqiqatu ahmadiyya boobu mooy baatin la ci xaqiqatu muhammadiyya maanaam mooy baatin bi moo tax dafa nëbbu ndax yeneen bi sallallahu alayhi en tant que maanaam moom ci boppam mooy xaqiqatul kawni comme niñ ko gisee woon mooy xaqiqa mooy réalité mindeef bi lépp ci moom la balle ci moom la jóge mais aussi mooy aynu zaati maanaam sama borom subhaanahu wa taala dafa feeñee ci moom de telle sort que moom mooy jëmmi borom ci boppam subhaanahu wa taala ci sirru ndax moom mooy ah ruuxul wujudi mooy ruuxu ndékkitee fi cest à moom yeneen bi sallallahu alayhi mooy mboolem existence yi moom mooy seen ruux mooy esprit bi parce que ruux xam nga gis nga ni nga xamante ne noonu la yaram bu deñee ci ci nit gis nga ni muy deewee de tele sorte que loxoom dootul doxati tànk bi dootul doxati bët yi dootul gisati nopp yi dootul déggati karaw yi ñu saxati et cetera noonu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkee ruux ci mboolem mbindeef de telle sorte que <laughs> bu ci nekkuloon dootul demati mais mooy sirru zaati mooy secret turu borom bi subhaanahu wa taala zaatul ilaahi maanaam ci kaw loolu moo tax dafa am ñaari volet moo tax yeneen bi sallallahu dafa am ñaari volet volet boo xamante ne côté mbindeef yi la beneen bi mooy côté yàlla. mais bi nga xam ne muy bu côté yàlla bi boobu moo nëbbatu moo nekk xaqiqatul ahmadiyya bi moo tax boobu souvent du ciy faral di def référence xaqiqatul ahmadiyya bi comme nag Sayyid Cheikh mi Tidiane radiyallahu anhu mooy baatinu Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi sa d'ailleurs sax sirru boobu moo tax Sayyid Cheikh mi Tidiane radiyallahu anhu tuddul Muhammad mais mu tudd Ahmad boo leen xoolee moo tax euh, Euh, en fait xaqatul muhammadiyya dafa am point boo xamante ne maanaam foofu la départ maanaam euh, mooy noyau bi comme ni ñu ko waxee woon loolu la ñu tuddee ak durratul bayda sirru boobu nag foofu la Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu foofu la sirroom ne d'ailleurs loolu moom moo tax jawaaratul kamal day tagg sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci moment boobu gis nga jawharatul kamal mooy jawhara bi bu mat bi ndax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam foofu Ah, léegi mu des fii benn question mooy euh, almahabatu dafa am ñaar dafa am lu ñuy wax almahabatul amatu ak almaxabatu xaasatu walla bokk dañ koy wax almahabatu zaatiya dafa am cofeel goo xam ne dafa général sama borom subhaanahu wa taala sopp mbindeef yépp mu am sofeel goo xamante ne dafa particulier dafa am ñenn ñi ñoo xam ne ñoom la ko yàlla sopp te ñoo ñooñu loolu ñoom lay waxal te ñooñu yàlla ñi mu sopp spécialement day ànd ak ñoom de manière spéciale xam nga yàlla mu ngi ànd ak mbindeef yëpp de manière générale mais dafa ànd ak ñi sopp ñi ko sopp de manière particulière ndax yonent bi sallallahu alayhi moo waxoon hadith na Anas bi radiyallahu anhu bu nekk ñaari saxiix yi nee na al mar'u ma'a man ahabba nit waa ji mi ngi ànd ak kamu sopp bu fekkee ne ne sa borom nga sopp xamal ni yàlla dafa ànd ak yow de manière spéciale te euh, loolu kon mooy mahabbatun amma xaasa ah am na mahabbatun insha allah am mahabbatun zatiya mooy cofeel goo xam ne moom moom jëmm ji lay sopp gis nga sayyiduna Euh, Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam tuddee ko xibbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam soppeb yenent bi sallallahu alayhi wasallam allahu ndax daf koo am dafa am benn mahabbatan xaasa maanaam cofeel gu spécial boo xamante ne seen diggante rek la ñoom ñaar nga xamante ne ah, ah, Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu le fait que mu nekk rek moom ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la kontaan maanaam moom le fait que existence ko yonent bi di gisee existence am maanaam bu ñu génnee ci moom mboolem yeneen caractéristiques yi existence am rek moo neex yonent bi sallallahu alayhi moom la sopp yàlla na yàlla defal lool mais nag li ngeen di xam mooy mboolem taalibe ci yi cofeel googu lañ am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonent bi saa sam ne Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu anta minal mahbubina wa kullu man akhadha anka tariqa fa huwa minal mahbubin yow da bokk ci ñu ñu sopp mooy soppeel googu mahabbatun zatiyya googu te képp ku jël ci yow tariqa bi rek dafa fekk ne dafa bokk ci ñooñu hmm? allahu akbar loolu mooy mahabbatu zatiyya googu sama borom subhanahu wa da leen a sopp soppeel gu spécial gu spécial zaatiya non zaatiya mooy seen jëmm ci boppam la sopp maanaam existence bi seen essence moo am cofeel gu spécial léegi nag dafa am tamit lu ñuy wax mahabbatul kasbiya ak mahabbatul wahbiya mahabbatul kasbiya mooy cofeel goo xam ne dañ koy fàggu mooy dangay def li tax ñu sopp la comme li ñu doon wax sànq ah comme li ñu doon sànq mahabbatul kasbiyya la da nga koy def maanaam bu ah, am na processus boo xam ne soo ko defee dangay dem ba yàlla sopp la waaw soo ko defee yàlla da lay sopp yàlla sopp na kuy def nangam yàlla xadis yeeg ay alquran yeeg xadis yi bëri na ci inna allaha yuhibbul muttaqin inna allaha yuhibbus sabirin inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla dafa sopp ñuy rafetal yàlla dafa sopp ñuy ragal yàlla yàlla dafa sopp ñuy muñ et maanaam am na jëf yoo boo koy def da la koy sopp yàlla da lay sopp subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu loolu mais kas bi yàlla maanaam nit ki dafay def lu tax mu am mahabbatan wax bi ya ñi nga xamante ne dañuy dem ba nga xam ne yàlla moo leen may rek cofeel gi noonu rek mais ñooñu noonu bu ñu demee ba am cofeel googu parce que nit ki buy def effort day dem ba sopp yàlla moom maanaam day def effort ba yegg ci moom day sopp yàlla mais li ko waral mooy fruit wu yi muy def friwu na ci effort yi muy def moo tax mu sopp yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais mahabbatul wax bii nit ki bu demee ba am cofeel googu nga xam te ne wax bii rek la maanaam don rek la don kese la du leneen dootul mën a fàtte yàlla du mën a fàtte ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fu mu toll même bu dee nelaw même bu bëggee fàtte yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du ko def du ko mën bu ko bëggee sax du ko man ndax sopp gi mu leen sopp mooy tar ci moom yàlla yàlla may boobu <laughs> waaw yàlla yàlla defal boobu parce que boobu moom moom moom boobu baax na waaw <laughs> mooy bu wax bi waaw dégg nga kon léegi mu des ñooñu sofeel moo tax yeneen bi sallallahu alayhi am na waa këram mooy surafa yi mooy surafa yi am nañu teranga gu ëpp doole gépp teranga yenent bi xool sallallahu alayhi wasallam xool alquran li mu wax innama yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira yàlla nam lu dul dëkk ci yéen ak sobe te sobe mooy waral ñuy mbugal nit ba pare mu laabal leen ci géppuk la laabal leen laab gu set wecc mooy surafaa yi ñoo la ñu shérif waa kër yenent bi sallallahu alayhi wasallam gépp teranga la leen yàlla defal ci xadis bu nekk ci mu'jam bu imam at-Tabarani rahimahullah daf ni an nujuumu umanaa as-samaa wa ahlu bayti ash-shurafaa umanaa al-ard biddiw yi ñoom ñooy garanti asamaan ñoom ñoom maanaam ñooy aar asamaan xam nga ni maanaam bu fa jinne yi demee ak yooyu sama waa kër maanaam shérif yi ñoom ñooy ñuy garanti suuf ñoom ñooy ga garant yi ci kaw suuf moo tax teraanga jépp teraanga mu ngi ci dëkk boo xamante ne am na lu mu bon bon ci kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku fa dëkk teraanga jépp teraanga ngi ci loolu waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah, surafaa yi bokk na leen sama borom defal subhaanahu wa taala mooy képp koo xamante ne maanaam maanaam sama borom subhaanahu xoola yonent bi saasam daf ni taraktu fiikum thaqalayn taraktu fiikum thaqalayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaabullahi wa ahli bayti itrati wa wala boog wa itrati ahli bayti ah am na nag bu naan kitaabullahi wa sunnati moo nekk ci saxiix imam muslim riwaay bi nekk saxiix imam muslim mooy bàyyee naa leen ñaari mbir yoo xam ne doo leen sànku abadan feeg yéen ngi jàpp ci ñaar yooyu téere yàlla bi ak sunna yenente bi sallallahu téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu mais riwaaya bi nga xam ne moo nekk ci sunan musnad bu imam ahmad rahimahullah maanaam sëriñu muslim ak bu imam at-tirmidhi rahimahullah riwaaya boobu moo gën a dëgër ci côté càllale boobu dafa ni waa itrati ahli bayti téere yàlla bi laa leen bàyyee ak sama waa kër mooy sama ñoñ téye leen ci ñaar yooyu maa ngi leen di xaar nag ca mbalka ba mais ñaar yi moom boo leen téye ci ñaar yi doole leen sànku loolu moom moo tax gis nga mboolem tariqa yi ñu ko indi ci kër yenente bi lañ bokk sallallahu alayhi wasallam ñoom Sidi Abdul Qadir Jilani imam Ar-Rifa'i Sidi Abul Hasan Ash-Shazili Sidi Cheikh Ahmed At-Tidjani radiyallahu anhu et cetera ñoom waa kër yenente bi lañ sallallahu alayhi wasallam mboolem jamono yi jamono yi époque bu ne ñi nga xam ne ñoo fay gën a feeñ ci sellte ak ci mbaax ak ci ragal yàlla ak ci xam-xam bu leer foo jaar gis ci ay shérif surafa waa kër yonent bi sallallahu te ñi ciy gën a ràññeeku ci jamono jooju ëpp ci siècle bi en tout cas ci ñoom lay bokk kooku moom moom ëpp d'ailleurs histoire moo koy moo koy prouver kooku histoire moo koy moom loolu moom moom mës di am te d'ailleurs am na beneen mbir bu ci am mooy ku dul shérif maanaam bokkul ci kër googu kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am na sax ñu ne du nekk qutbu zaman mais loolu Sayyid Abu Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu daf ko bañ mais même euh, Ibn Ata al-Iskandar radiyallahu anhu nee na non non non loolu amul déedéet du dëgg. gaa yi loolu xëy na ñu ko wax daf ko laaj Serigne Abu Abbas al-Mursi radiyallahu anhu mu ne non non non loolu ñi koy wax xëy na ki ko wax daa bokk ci shérif yi rek muy par par loolu di wax loolu peut-être mais. nit mën na nekk xutbu zaman xutbu jamono te du nekk shérif mais am na beneen réalité bu existé ci biir lool mooy ku nekkul shérif bu nekkee bu zaman du ci yàgg temps de courte durée lay nekk ay une heure de temps ay trois heures de temps ay une journée ay trois jours ay deux trois mois Seydi Hadji Malick trois mois la nekk xutbu zaman comme waxee kaw surafa yi daal la gis ñu yàgg ci lool surafa yi moom shérif dañ ci yàgg ñoom mën nañ ko def nekk ay années Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane dara nekk na ko pendant plus de trente ans ñoom ay quarante six ans quarante sept ans ba bi am quatre vingt trois ans ah <laughs> nekk xutbu zaman waaw Seydou Abdou Khadir Jeylaani daan ah, kay nekkoon na qutbu zaman waaw non Seydou Abdou Khadir Jeylaani bu nekkul qutbu zaman kay mooy nekk qutbu zaman radiyallahu anhu awtaade ma faa taxul kunuz non non Seydou Abdou Khadir Jeylaani daan qutbu zaman la dégg kon maanaam pour wax la ne la surafaaw yi yàlla def na ci ñoom loo xamante ne Euh, defu ko ci ñeneen loolu mooy min haythul asl loolu mooy ci cosaan loolu mooy départ bi mais imagineel koo xamante ne dafa askanoo ci mbindeef bi ak mbindeef bi lu mu rëy rëy mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla defal teranga googu imagineel ki askanoo ci yàlla ki askanoo ci yàlla moom lan la ko yàlla defal kon ki nga xamante ne dafa bokk ci kër <laughs> ah dafa askanoo rek dafa bokk rek ci askanu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla defal ko lool imaginez ki askanoo ci yàlla moom mooy ahlullahi xam nga ne ahlul bayti rasul ñi waa kër yeneen bi mais ahlullahi nag nit yàlla yi nag teranga gi leen yàlla defal day jéggi dayoo moo gën a kawe teranga gi yàlla defal lan waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu loolu mooy min haythul asl ci cosaan xam nga loolu tax teraanga il faut pas ñu def amal boobu dafa am ci cosaan lu yàlla defal waa kër yonent bi salaa alayhi wasallam may leen gënal goo xamante ne daf leen koo defal te du deñ mu am nag loo xamante ne yàlla daf koo defal ñan waa kër lan maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñam moom yàlla looloo tax boo bokkee ci ñoom surafa dafa am teranga goo xamante ne maanaam sama borom subhanahu wa ba mu leen ko defale nit ki su masalan tariqa bi tariqa bi c'est pas parce que nit ki shérif la par exemple que du soxla jël tariqa bi même bu dee bokkee ci Cheikh Ahmed Tidiane la daan maanaam bu dee doomu Cheikh Ahmed Tidiane la daan dafa soxla jël ci jël tariqa bi ànd ak ne dañu la am worma bu mag boo xamante ne moom lañ leen amal ndax askanoo gi ñu askanoo ci Cheikh Tidiane Dane mais surtout askanoo gi ñu ci Yonent bi sallallahu alayhi moom moo tax ñoom bokk nañ ci seen teraanga gi leen yàlla defal mooy yàlla du leen defal du leen du leen maam da leen di jéggal abadan du leen buggal du leen bëggal abadan ñu ñuy wax yonent mais nit ki bu fekkente ne bokkul ci shérif yi ci cosaan am na lu muy def pour mën cee bokk ndax nit dafa am nekk shérif ñaari yoon ñaari façon la dafa am noo koy nekkee ci cosaan mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoom nga xam ne ñooy doomu sayyidat Fatima radiyallahu anha ñoom yàlla moo leen ci boole mu am nag waa ahlul bayt waa kër gi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy banul muttalib ci lañ bokk maanaam ak banu hashim léegi mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci biir doomu sayyiduna xasan yi radiyallahu anhu ñoom la ñoom sayyid lañ leen di tudd ñoom maanaam ne di as sayyidu diw mooy xasan yi la parce que shérif yi shériful xasan yi moo ëpp doole shériful xuseyn yi boo nekkee shérif sa maam dem ba ci xasan mu ëpp doole shérif boo xam ne sa maam dafa dem ba ci xuseyn euh, ndax sayyidna xasan yonent bi sallallahu daf ne sama doom ji inna ibni hada sayyid sama doom ji sang la mu ne ndax lan mu ne ñaari xeet ci jullit ñi bu ñuy ñu mag fitna bu rëy bu amee seen diggante ñuy xeex moom mooy indi jàmm maanaam moom mooy tax jàmm am te loolu xew na moo tax ñu naan moo tax ku bokk ci famille boobu da mën nañ la wax as sharif mais dañuy wax bu ñu nee as ëpp doole sangale ni ki loolu su fekkee te da bokk ci waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci euh, ci sayiduna Xasan radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi daf ni woon Xasan moom man lay nuru Xuseyn Ali lay nuru radiyallahu karamallahu waaw ki nuru yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ëpp doole bo voilà bo seen ñoom Seydi Cheikh Tidiane ñoom Seydi euh, Abdou Khadir Jilani radiyallahu ñëpp Xasan yi lañ ah ñoo ñooy surafa Xasan euh, mooy seen mooy seen moom euh, boo xoolee tamit ñi nga xam ne ñoo ñu gën a màgg souvent ci époque yi souvent ay xasan yi la ñu doon moom ci famille boobu lañ bokk ñoom famille Seydina Xasan radiyallahu anhu euh, kon loolu benn forme la ci bu ñu ne ñuy nekkee chérif mu am beneen beneen forme mu am beneen forme bu ñu nekkee chérif mooy mu dab la kooku nag mi ngi amee ci ñaari anam comme ni ko an-Nazifi radiyallahu anhu indee ci du euh, Durratul Kharida si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci la ko toxale maanaam ñaari façon la bu njëkk bi mooy nga topp sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamante ne danga ciy xuus xuus ba daanaka sa jëf yi du xaw a génn sunna boobaa yàlla boole la ci shurafa shurafa yi gis nga teraanga gi mu defal shérif yi parce que ñoom ci cosaan rek lañ koy nekk la seen fekk ñu judd rek yàlla yëkkati leen ci palace yooyu yow pour nga bokk ci il faut nga dugg voilà ci sunna sunna sunna sunna ba daanaka doo xaw a génn sunna nga doog cee bokk wala bokk nga sopp yenent bi sallallahu alayhi wasallam cofeel goo xamante ne day sax ba am ma mahabbatul wax bii bi ñu doon wax sax nga xam ne sa xel sax doo mën a fàtte yenent bi sallallahu ndax sopp gi nga ko sopp ah ñaari façon yi la ñu nekkee shérif ginnaaw bu fekkante ne nit ki juddoo juddoowu ci foofu nag ñu bàyyi xel benn affaire benn point ndax léegi dafa commencé euh, ñu bare bari li ma yaa doon wax nee na dafa am benn tukulóor bu mu dégg mu naan ñun apparemment chérif yi lañ bokk nee na euh, cinq jours après mboolem tukulóor yi mu xam ñu ne ñu ay chérif la <laughs> moo tax loolu laa mujj am na ñu ma ko doon wax saa yi ba léegi da ngeen bëgg wax ne xanaa sénégalais yi ñoom ñëpp soit ay chérif la wala ay sëtu saxaaba lañ parce que boo bëggee topp kenn ku ci nekk nee na ñi sant saar ñi waa ansaar lañ kii ne ñi ñi ñi ñi ñee ay shérif lañ ñu ñi sant nii shérif lañ ñi tudd nii shérif mais non daf leen daal yéen léegi li ngeen ma bëgg wax mooy Sénégal yëpp soit ay shérif lañ wala ay sëtu saxaaba lañ la deraam hmm. loolu nga ma bëgg wal il faut mu ànd ak logique ah <laughs> foog mu ànd ak logique mais wax leen ma lu leer parce que parce que du jariñul dara nga boole sa bopp foo xam ne bokkoo ci loolu jariñul dara moo tax Yahya nee na ma mais man su ma bëggoon forme sama benn eh, kii ascendance ascendance buy wane ne man shérif laa danaa ko def parce que dama naan bi gaa yi jógee fële sama maam diwu sàngam euh, ba mu jógee euh, euh, Medina après dafa ñëwoon Andalousie Espagne fii bi mu ñëwee Espagne ci période boobu kooku noonu après kenn ci sama maam yi moom moo ñëw daal ñëw Lyon ma daal léegi ma defar non mais c'est vrai léegi ma defar sama sama sama lignée arbre généalogique léegi mu dem ci yeneen tamit sallallahu alayhi parce que am na période bu gaa yi nekkoon fii Andalousie mhm. Espagne <laughs> période bu yàgg Hmm? Mm-hmm. ala kulli xaal bon euh, en tout cas en tout cas daal ala kulli xaal parce que am na benn arbre généalogique aussi bu ma gis boo xamante ne maanaam selon arbre généalogique boobu Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu shérif la par exemple mais bon weddiwuma ko ko weddiwuma ko mais problématique na parce que su fekkente ne loolu am na parce que dañ ko topp rek ci juróomeelu maam bi sant si bi day dañ ñu ko doon waxtaan ak benn sant si bi day dañ donc ce qui veut kon ñi sant si ñoom ñëpp ay shérif la ñu doon kon loolu lay tekk hmm? bu dee dëgg la léegi nag mu des ñu seet réalité bi te ànd ak ne dañuy toxal ne Seydina Ismaïl radiyallahu anhu doon na wax ne moom ci boppam am na ay maamu ceddo nan bu ma kenn taggee maam buy dem safara te su fekkente ne loolu am na ne moom shérif la du wax loolu du ko wax parce que c'est sûr que kon famille yam yëpp famille yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam famille yeneen saa sam ñoom ñëpp ñu nekk ay yéefar parce que kon dañuy nekk ay nit ñoo xam te ba pare maamam bi ba pare bon moom papaam Euh, alfaqihu Ousmane lañ ko daan wax osman si alfaqih maanaam il est ku ñu xamoon la en tant que boroom xam-xamu fiqh bu rëy su doon shérif la bon weddi ma ko mais bu doon shérif la en tout cas kon danañ ko maanaam dinañ ko définir en tant que lan mhm. en tant que shérif maanaam parce que ñu ne ah shérif al-faqih mhm. euh, Seydi euh, al-faqih Ousmane Sy al-Hassani loolu moo gën a yomb et cetera mais bon ala kulli xaal daal famille bi gën a mag ci famille yu adduna bi mooy famille yu Yonent bi sallallahu mooy famille bi gën a rëy moo tax allahu akbar yàlla daal wax na dëgg subhaanahu wa taala moom mi ne ko woon inna a'taynaka al-kawsar parce que kawsara day tekki xam nga dafa jóge ci kasiir mooy lu bari kawsar mooy njaboot gu bare bare bare bare xam nga euh, euh, euh, lii biñ ko ne moom day moom moom day def abutar la maanaam koo xam ne dafa voilà maanaam moom daal doom ju mu am rek biib xaritoo jaaxal na ma xaritoo boo xam ne doom joo am mu jël ko nee xaritu yàlla la waaye doom ju mu am rek yàlla jël gis nga noon bi loolu la ko xool laanatullah alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne inna shanaka huwal abtar ki la bañ kooku mooy ki nga xamante ne moom dafa njadde maanaam mooy moom ci boppam la njabootam dag dagg te xoolal yenente bi sallallahu alayhi wasallam famille bi gën a rëy mooy famille am foo dem ci àdduna bi di nga fa fekk famille am te tam mooy famille bi gën a tedd te li ci nekk ci ay nitu yàlla ak ay boroomi xam-xam ak ay nit ñu sell penku ak soow ci mboolem jamono yi nekkul ci benn famille ci luñ joyal yàlla nañu yàlla dugal ci biir këram boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy dugg ci biir kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñoom ñooy mooy ah, kon habibi moom mooy ah, euh, moo tax waa kër soppe bu màgg boobu muy yenente bi sallallahu alayhi tamit maanaam moo tax maanaam le fait que ñu julli ci moom yenn saa sax mais ñooñ boobu loolu laa la wax ne la bu fekkente ne ku askanoo ci yenent bi sallallahu alayhi moom la yàlla defal teraanga yu rëy yi lan ngay xalaat ci ki askanoo ci yàlla ci boppam ah yàlla nañu yàlla boole ci ahlullah te ñoom ñooy ñan ahlul mahabbati ñoom ñooy ñooñu cofeel bi ah ñoom ñooy alul xibbi ñoom ñooy ñooñu soppe bu mag bi ndax dañuy dem rek ba yenent bi sallallahu alayhi nàndal leen ci leeram ba ñu jaxasoog yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu yàlla boole ci ñoom mu ne salli yàlla na nga julli alal badri ci weer wu mag wu leer wu mat sëkk bi maa feeg am ma ma ngay jublu alxajiiju aj rëy ji aajo yi ilaa di jëm ci ziyaarati rawd di ziyaara rawd bu tedd ba nga xamante ne daf ni fi nga xamante ne moom mooy sama allah allah allah ah ma bayna mimbari wa qabri rawdatun min rawdatil janna wala ah? sama mimbar rawdatun min riyadil janna sama li ko dalee sama mimbar bi ak sama xabru bi fi mu nekk tool la ci toolu aljanna yi raw ziyaara yeneen yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam mooy toolu aljana boobu ah feek nit ñaa ngi fay dem di ko ziyaara ndax ziyaara rawdu yonent sallallahu alayhi wasallam barke bu rëy daf cee nekk xiiwal gu yaat daf cee nekk teranga gu rëy ak leer ak ay mbóot daf cee aju tey aajo boo fa yóbbu insha allah boo dellu see aajo ba dana faj dégg nga mais dangay xam ne rawdu yenent bi sallallahu alayhi dafa am rawdu bi mooy fi ñu xam mais yenent bi sallallahu alayhi fépp foo tollu rek xamal ni mi ngeeg mi ngeeg yow yenent bi sallallahu alayhi foo tollu mi ngi mi ngeeg yow loola tax booy julli ba nga ko assalaamu alayka hmm? ndax mi ngeeg yow teew na ndax leeram moom moo nekk fépp moo dugg fépp mooy nuuri kallaame ladi malata bi kaw nakal xaait bi am kinatil makaani sallallahu alayhi wa sallam leeram gi moom la yàlla feesalee mboole mbindeef yi lépp lu am ci leeram lay dawee mooy ruuxul wujudi bi ñu wax sànq nekkiti fi yëpp mooy seen ruux sallallahu alayhi wa sallam moo tax booy booy wax ak moom sax da dégg soo ko xamee dëgg soo koy wax da lay dégg lu la neex mën nga ko ko diis wax ko mu nekk intermédiaire sa diggante yow ak sa borom subhaanahu wa taala sallallahu alayhi wa allah allah gis nga suñu aajo yi gën a kawe moo tax mu ne ma ma amal teeg ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi am aajo ña ngay dem yàlla nga julli ci weer wu mat wi parce que weer wu mat wi bu feeñee mooy pleine lune su amee dangay gis mbedd yépp day leer kon boroom xam-xam yi ñooy biddiw yi saxaaba yi radiyallahu anhum ñooy biddiw yi waaye weer wu mat wi mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam pleine lune bu fekkente ni ci biddiw danga ciy gindeekoo lan ngay xalaat ci weer wu mat wi te mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax taaha gis nga Taha Taha nga la Taha 4 9 la Ha la ci tur yonent bi sallallahu alayhi la bokk di tur alquran di turu borom bi yëpp suryaani mu làmb yooyu yëpp ah mooy bu weer wi mate wax yonent sallallahu alayhi wasallam nañ ko albadru weer wu mate yonent bi nag sallallahu alayhi mooy weer bu mat boobu mooy badrul munir wala mooy albadru tamam Hmm? yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam mooy weer wu mat gis nga moo tax ni muy leerale àdduna bi yëpp moom yeneen bi sallallahu nga xam de toute façon foo tollu da nga koy séen da koy mën a gis dafa feeñ ci anam goo xamante ne kenn du xëccoo ne mi ngi nii wala déet kenn du xëccoo pour gis ko ni ki noonu bu fenkee ba feeñ day gis lu mu lëndëm lëndëm lëndëm place yi dañuy leer moom weer wu mat kooku mooy rasulullah sallallahu alayhi te képp ku bëgg a dem ci boromam subhaanahu wa taala weer wu mat woowu muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo lay leeralal ba pare leer la boo xamante ni amul tàngoor moo tax ak nuur la bu diya diya mooy leer bu ànd ak tàngoor mm-hmm. ah? mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa rahmaan yow aji fees dell ji yërmande maa rahmaan maa ibaadu rahmaan xam nga laa ilaha illa allah allahu akbar xoolal sama borom subhanahu wa ta'ala na subhaanallazi tabaaraka allazi ja'ala fis samaa'i burujan naka la ah subha ah, tabaaraka allazi ja'ala fis samaa'i burujan ah tabaaraka allazi ja'ala fis samaa'i burujan euh, am nu mu ko waxee bi mu naan ba mu naan mooy mooy juste bi ñëw ci avant wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna ah mu naan ah, ah, subhaanallah tabaaraka allazi fiha non waaw wax am na wa qamaran muniran waaw ala kulli ah déedéet déedéet en tout cas dafa bàkk yàlla kañ ko ci melale gi mu melale ne asamaan si dafa def ay biddiw mu def weer wi mu nekk xamar weer wi mu nekk muniran luy leeralaat te biddiw yooyu nekk ci asamaan yi ni ñu mel exemple bi ñu am weer wi mat gi nga xamante ne moom la mat di leeral ñoo représenté bu dee ci kaw suuf boroom xam-xam yi ak nitu yàlla yi mooy biddiw yi abdul dax bi woo bi naj bi hum yaxtadun ci biddiw yi ci la ñuy gindee ko mais bu weer wu mat mi mooy rasulullah sallallahu alayhi mu daal di wax nag ñooñu ci kaw suuf nag mu tax mu indi wa ibadur rahman jaamu yàlla yi nag ña xam ne ñoom ñooy ibadur rahman moom la Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu gis nga Tayssîr bi yëpp ay daf ci dugalaale ay junj amul benn baat bu mu ci dugal bu asaas d'ailleurs du Tayssîr bi kese la def loolu Faatihatu Tullaab tam noonu la def ak yeneen téere bi fal ki euh, Zajrul Qulub noonu la ko doxala téere bi ci des Xilaas Zahab bi noonu la ci doxala gis nga aaya bi moom si si moom moo nekk nii rek waaw si si voilà mi ngi ni voilà daf ne tabaraka alladhi ja'ala as-samaa'a burujan wa ja'ala fiha sirajan moo ci def làmp bu tàkk bi gis nga mu nekk lu ànd ak tàngoor moom la melale moom la melale tawraat ah moom la melale tamit muñ muñ xam nga dañuy yenn ci saa sam da xadis mi ngi sa ah, xadisu Abdul ah, kii ah, Abu Malik al Ash'ari radiyallahu anhu bi mu naan as-salaatu nuur julli leer la mu ne wa sabru diya muñ nag tàngo leer la gu ànd ak tàngoor waaw muñ gis ni mel muñ ak julli du ñu benn moo tax ne wasta'inu bis sabri was salaat dimbandikoo leen ci muñ ak julli julli moom leer la gu amul tàngoor contrairement ak muñ ah mu ne xolal xamarat mu ni weer wi moom muy leeralaat mu ne woowu la di ja'ala la wan nahaara xilfatan gis nga moo def nag bëccëg gi ak guddi gi mooy ñuy wuutante li man araada an yazakkara aw araada shukura ngir képp koo xam te ne da bëgg ngay fàttaliku aw wala boog nga bëgg gërëm yàlla sant ko mooy az-zikr wa shukr di du tudd yàlla ak di gërëm yàlla di ko sant lépp day tourner autour de loolu yoonu yàlla léegi nag ci la indee wa ibadur rahman léegi nag ñi nga xam ne ñooy biddiw yi as yi ak leer bi ci kaw ñi nga xam ne ñoom noonu lañ mel ci kaw noonu la jaamu yàlla yi ibadur rahman yi nga xam ne ñooy jaamu ba yàlla bi nga xam ne mooy ar ñoom noonu lañ mel ci kaw suuf ñooy wàllu yu mag yooyu yàlla nañu yàlla boole ci ñoom moo tax fii tamit Cheikh Hadj Mal radiyallahu anhu junj gi muy junj loolu ne mboolem li gaa yi bëgg ci weer mat wi lañ koy ame sallallahu alayhi wa raw doom ba sallallahu alayhi wa sallam lañ koy ame moom nag la junj fii ne yaa rahmaanu yow may fees dellu ji yorma la wallaahu yàlla nga def ilaahi yow sama borom ma ngay tëj nag yaa rabbi yow sunu borom allah sama boroom gis nga boroomam moom Cheikh Hadj parce que rajo dafa am lu ñuy wax ilahul ma ilahul mu'taqadat maanaam li ñuy fas ci suñu xol yàlla boobu parce que ñun ñëpp kenn ku ci nekk bokkut ak sa moroom boroom bi ngay jàmm déedéet ñun ñëpp ñoo bokk yàlla mais bokkuñu boroom te bokk na ci li koy firndeel mooy xadiisu boobu nekk ci sax imam muslim ci kitaabul iman bi Euh, su ma juma xadiis Abu Sa'id al-Khudri la radiyallahu anhu ne yawmal qiyaamati borom bi subhaanahu wa ta'ala day feeñ nit ñi day ñëw nit ñi gis ko mais léegi dañ koy gis ci melo boo xamante ne xàmmewuñ ko woon xàmmewuñ ko ko ko ko <laughs> bu ko defee jaay ko wuu musul yàlla nañ yàlla musal ci yow <laughs> na'uuzu billaahi minka <laughs> Cheikh Abdou Dabara daal nee dey ndeysaan booba aarif fii rek ñoo koy xàmmee ñi xam yàlla dëgg rek a koy xàmmee léegi nag bu boobaa mu ñëw feeñuwaat leen ci melo ci anam goo xam ne nag léegi ñoom dinañ ko mën a xàmmee ñu ne koo kay anta naa yow yaay sunu borom maanaam parce que lan moo tax parce que nit ku nekk sa boroom bokkul ak boroomu keneen parce que kenn ku ci nekk dafa am ni nga xam ne noonu nga concevoir sa boroom yow. noonu nga ko concevoir loolu nag day day màgg selon ni nga xamee kan mooy sa kan mooy yàlla selon ni nga xamee yàlla rek ak ni nga ko jàppe noonu la sa borom di noo ngi koy yow soo concevoir noonu bu yow mal xamee bu ñëwewul ci nga ko xamee yow doo ko xamee doo ko xamee yow ni ko ko concevoir ci anam gi nga ko war a concevoir rek mooy aarif billahi ñooñ ñoo koy xàmme ñooy ñooy ñi ko xam ci ay turam ak ay meloom baax na kon euh, moo tax wala même même boo seetloo yu yëpp dana yaa ayyatuhan nafsul ma irji'i ay rabbik sa borom dellu ci sa borom selon ni nga jàppee sa borom rek dellul ci moom ah nit ki ni mu jàppee boromam rek noonu noonu noonu maanaam kon kon kooku mooy boromam noonu la noonu la ko sama borom subhaanahu wa ta'aala noonu la ko moo tax moo tax bépp sirru boo bépp aaya boo xoolee day di wane lu màgg a màgg a màgg te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam taxaw muy wax rabbuka lay wax rabbuka iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa fàttalikul sa borom yooyu yeneen bi sa alayhi wasallam kon mooy borom bu mat bi fa ñun ki ñu jàpp mooy suñu borom mais ki yeneen bi jàpp ni mooy boromam sallallahu alayhi wasallam maanaam ndax xam gi mu ko xam xamu matu xam gi mu ko xam fa bi mu nee damay def ci kaw suuf sama xalifa alors que bi mu naan nañ si jootal aadama wa isqul naa lil malaikati la bañ waxee ñun yàlla malaaka yi maanaam léegi waxatul sa borom mais xalifa bu mag bi ndax mooy yenn ndax lan maam aadama li muy nekk nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li muy nekk xalifa yàlla yépp du dara lu dul ku fi remplacer ndi yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la moom mooy xalifa bu mag bi moo tax mu ne ko sa boroom yow yow mii xalifa bu mag bi xoolal yasalunaka anil ruh qul ruh min amri rabbi dañ lay laaj ruux maanaam ruux bu mag bi bi tax ñuy wax ak ruuxu neel ruux min amri dafa jógee ci maanaam amru alamul amra la ndigal la goo xam ne rabbi sama borom man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi moo tax ci la xamee ne yeneen bi sallallahu alayhi ruux bi nga xamante ni dëgg dëgg dëgg moo moo nekkal moo la mbindeef mooy ruuxul wujuudi bi ñu doon wax ruuxu nekkiteef yi mooy bi nga xam ne moom la boroom bi mooy xaqiqatul muhammad yi mooy bi nga xamante ne moo tukkee ci mbiru boroom bi subhaanahu wa taala bii boroomu kan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy Cheikh Hadji Malick radiyallahu moom mu tudd boroomam moom moom ndax moom mi way waye xam na boroomam moom moom la woy moom la doon ñaan du du du boroomu saxmaat bi boroomam moom Seydi El Hadji mu ne ah fajaal ilaahiya yow ah, maanaam yow mi nga xam ne yow yaay sama buur bi may jaamu yaa rabbi yow sama boroom man xasida naa suñu xasida bi wasilatan muy aji jokko jottalikuwaay muy moyen lil mu naa ñeel xiiwal yi ngeel namm maanaam namm namm yi li nga xam ne moom lañ xéewal yi ñu namm yëpp yi nga xam ne mooy suñu objectif yëpp suñu bëgg-bëgg yëpp moyen bi tax ñu mën ko atteindre yàlla na ko def suñu xasida bi def ko loolu moo tax xasida bi moo tax mu ne la wasilatul muna la ko tudde maanaam mbooleem xéewal xéewali mboolem bëgg-bëgg yi fii nazmi ci nose asma'illahi al husna tur yàlla yi rafet moom la ci nose waale maanaam jàngale ci nan la ñuy xamee borom subhanahu wa yoon bi ñuy jaar pour yegg ci borom subhanahu wa ta'ala wallahi hamdu wal minna l'essentiel ci loolu jàng nañ ko moo tax mbooleem xeetu lu ñuy soxla pour jege suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir jaar ci yoon bi cheminer normalement jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xam ne moom mooy l'essentiel bi gis nañ ko. xam ne mooy l'essentiel maam yi nga xam ne moom mënul ñàkk ci taalibe bi ku bëgg yegg ci borom subhaanahu wa ta'aala sóobu ci yoon nitu yàlla yi xaqiiqatan yi nga xam ne mënul ñàkk mu xam ko mënul ñàkk mu jàpp ko incarné ko ci xolam jot ko def ko ci xolam incarné ko mënul ñàkk ci moom yooyu walillahi alhamdu wal minna gis nañ ko ci bunt bi ci kii bi xasida bi maanaam yàllaa yow allah yow yow allah a'udhu maa ngi sàkkoo muslu billahi ci yàlla min xawfil anam gis nga léegi nag muy wax li nga xamante ne parce que yooyu tamit mën nañ gàllankoor nit ki ba li mu bëgg du ko am ci borom bi parce que nit ki bu bëggee dem ci yàlla tam dafa am yoo xam ne il faut mu denc moom ci jikkoon mooy jikko yu ñaaweeg yooyu yi nga xam ne yi ko incarné yépp boo seetloo fii la dugg nit koo gis muy def lu bon benn ci jikko yi koo gis nag la wax muy def lu benn ci jikko yi koo gis mu nekk ci bàkkaar benn ci jikko yi la am moo tax moom ci yooyu lay muslu awsu maa ngi sàkku muslu billaahi ci yàlla min xawfil anaami ci ragal nit ñi mooy gis waaw boo ko defee c'est nit ñi dañuy critiquer quoi non lii c'est soo ko defee nit ñi duñu dañuy dañuy dañuy non mais c'est xam nga dëkk bi quoi ah lii soo ko defee c'est temps yii moom dangay ngay waaru quoi c'est que jamono ji la quoi ah lii soo ko defee non mais c'est que non xam nga adduna bi léegi quoi xam nga nit ñi noppi wuñ quoi xam nga maanaam xaw xawfil anaam ragal nit ñi <laughs> dëgg la wala bëri na de bëri na xam ne defuñu lu baax wala bàyyiwuñu yu bon ndax ragal nit ñi jàll nañ ci yàlla musal min xawfil anaami wa min ak ridan gërëm an nafsi ci bakkan nit ki dem ba nga xam ne day gërëm bakkanam maanaam moom daal bànneexu bakkanam rek lay lay topp te li aju woon ci bakkan yooyu gisoon nañ ci yenn yi hmm? hammi rizqi ak yittewoo wërsëgu àdduna kese nga xam ne yow affaire wërsëgu àdduna rek mooy moom dalaa préoccupé lool lool lool lool <laughs> ba tax yow daal am am na non non non parce que lii su boo ko defee du non non sama wërsëgu àdduna laa ñàkk ko wax yàllaahu yooyu yàlla koo gis muy def lu baaxul nag ci yii la ko dugal <laughs> ah <laughs> wara dini yàlla nga gërëm la ma bil qada yii yëpp dinañ ko gis ci ci ci ci ci fana dinaa bi insha allah moo tax ñu gàttal ko warat dini yàlla nga gërëm loo ma bil qada ci lan dogal rabbi yow sama borom mu sabbira ni yàlla nga muñ loo ma ala balaika ci say natt yooyu tamit gisoon nañ yu aju ci yooyu yaa rahmaan yow aju fees dél déer mën ne yàlla yow yàlla yii tamit bokk na ci gàllankoor nit mooy nit ki du gërëm dogalu yàlla ba pare du muñ natt yi ko yàlla teg muus yaa ni yàlla nga xiirtal ma ci sukra ngërëm la yépp yoon bi la yi tax ah maa awlayta nii feeg yaa ngi may méngale ni aman ci xéewal wala boog maa lépp ci loo xamante ne awlayta ni méngale mu ko ni aman ci xéewal yàlla nga xiirtal ma ci ma lay gërëm jàlla màgg na màgg bu ëpp xelu mi ndefi sanaa ko saw tagg yaa rahmaan yoo aji fees dér yéen mën a yàlla yoo yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala yenente bi sallallahu alayhi wasallam sama borom subhanahu da ko jaarale ci ay kiiraay yu bari xoolal muy sant yàlla borom subhanahu wa ta'ala sant yàlla moo tax sant yàlla mooy bunt bi mooy yoon bi bu leen ci kenn na ku nit koo xamante ne yegg na ci yàlla màndarga bi gën a évident ci moom bi gën a kii mooy fu mu toll xolam day gërëm di sant yàlla sant yàlla ndax laa ox si yenn mënumaa peeg assanaa di la tagg di la bàkk di la kañ aleyku ci yow ante yow day yàlla kamaa képp ni nga xamante ne rabbi yow sama borom ala nafsi ci bakkan maanaam ci boppam moom yàlla xat dëgg-dëgg as nay ta moom nga maanaam ci sa bopp yow yàlla as xat dëgg-dëgg as nay ta bàkk nga ko yàlla yow yàlla maanaam yàlla munuma laa tagg munuma laa kañ munuma laa bàkk munuma laa sant dëgg dëgg ni nga yelloowe yow yaa xam na ngay sante sa bopp moo tax nga sant sa bopp ci alhamdulillah moo tax amul benn sant xoolal xam nga nit ki bu fekkente ne da gis ci moom ay maanaam ay lu lu war nga sant ko tagg ko wala lum la defal nga di ko ko lu xéewal gi mu la defal lu mu gën a rëy expression yi ngay utiliser di gën a rëy du dëgg mais bu dee yàlla la ci mbaaxam dafa yamale ñépp ndax moom xam na ni kenn mënu koo sant ba mu xamee ni kenn mënu koo sant moom mu sant boppam daal di wax alhamdulillah sant boppam moom sant googu nag moom la sant ñi ñépp ci yam nag amul baat bu gën a rëy pour war a sant yàlla baatu alhamdulillah amul ñépp ci yam mu jàngal ko mindi yow daal ni nga sante sa bopp rek yaa xam baat boobu yépp li mu làmboo ci ay maanaa maanaam sant gi ñuy war a santante ñun suñu biir sax ci sant googu la dugg mboolem lu ma imaginer ci sant maanaam sant gi ñuy war a sant yàlla gi nga xam ne man maa ngi ko war a sant yàlla ak ñun ñii ñëpp li ñu war a sant yàlla ak mbindeef yépp li ñu war a sant yàlla ak sant yàlla yi existé ak yi existé sax yépp yàllaa ko moom faghfir yàlla nga jéggal lanaa ñeel ñu wali man ak képp koo xam ne min bay naa nekk nañ suñu diggante nasabun ak askanante min jahit min jihati tiini ci wàllu ban gi mooy maam aadama aw wala boog fi diini ci diina ji la noon ay jinaas loolu la jinaas jinaas mooy hmm? Uh, uh, uh, ay baat yoo xam ne dañuy jege jegewantoo ci maanaam ci ci ci ci niñ leen di prononcer te yu ni diini gis nga benn xaraf rek moom moo leen wutale ci ñaar yëpp mooy kon mi ngi jeexate ci wàllu ban bi aw wala boog fi diini ci diina ji yàllaa yoo yàlla sall yàlla nga julli ala sajidin ci aju sujjóot ji xam nga ci wàllu maanaam muy maanaam ci ci bu bi mu bi mu bi mu bi mu bi ñaanee njéggal jéggal yàlla ni ñu yàlla jéggal nag waaye nañu jéggalaaleel ba jéggalaale mboolem lan mbindeef ba pare na jéggal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci wàllu lan askan yi ak ci wàllu mbokkoo suuf si maanaam ba maanaam ban askan ak ci wàllu deret diine bu diine bi nag mbokkoo diine moo gën a foor bu lan bu deret mais ñaan gi nga xamante ne moom ngay ñaanal sa mbokku deret aussi loolu bokk na ci lii tax yàlla di la jéggal ndax nit tamit dafay comme niñ ko waxee woon dafay ñaanal ay mbokkam te bokk na ci façon jokk mbokk yi mooy di ñaanal say mbokk am na nag ñaan goo xamante ne euh, ci njéggal day tax yàlla dalay lay jéggal te bokk na ci nit ki tamit fexe ba ay àqam deñ deñ ci digganteem moom ak mboolem mbindeef ci digganteem moom ak mboolem nit ñi am na ci benn euh, salaatu ala nabi boo xam ne insha allah dinaa leen ko wax boo xamante ne salaatu ala nabi bu yéeme yéeme yéeme la bu màgg màgg màgg bu rëy rëy bu am doole la cheikh bi moo ma ko jox te bi ma koy jox mu ne si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo ko wax Cheikh Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moo ko jox directement mu wax ma ko directement directement amul intermédiaire ni mu ko ko waxee sol ko ko noonu la ma ko nettalee dicté ma ko mën ngeen koy jëfandikoo yéen ñëpp képp ku ko kii tamit ndax day dindi mboolem xaq bu dox diggante nit ak boromam mboolem xaq bu dox diggante nit ki ak ay mbokkam ay waajuram ak yeneen mbokk yeeg ba ci univers bi yëpp amul benn atome bu fi des lu dul àq bu am bu mu am bu amee loola yàlla daf koy baal daf koy effacer ah ah voilà <laughs> mooy allahumma salli après mën ngeen koo jël kii ko après voilà allahumma salli ala sayidina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin shafi'al na muznibina wa fikhamatil muttaqina wa yaqutatil muhsinina wa rahmatul wa rahmat wa ayni rahmatillahi li jami'il alamina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan taj'aluna biha mimman yaquluuna allahumma ighfir li kulla dhanbin azimin min huquqil walidayni wa kulli dhi ruhin insin wa jannin wa kulli shay'in fi sa'iril alamina fil mulki wal malakuti ila yawmid din ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina lii la loolu da nga koy def ñetti yoon saa yoo jullee ba pare saa yu jullee par da nga koy def ñetti yoon wallaahi lazim boo ko defee da nga yéeg sax sa xol maanaam ni ni ni ni yàlla bindee maanaam mboolem luy barrière loo xamante ne ci sa xol incha allah après mën ngeen koo jot kii recopier kuy ko. waaw waaw baax na waaw kay allah voilà waaw ok. Mhm. waaw ba pare jox naa jox naa ko sama waa jamono yëpp ndigal di jox naa sama waa jamono yëpp pour ñëpp mën ko jariñoo insha allah amin parce que loolu gis naa ni lu bëree bëri ci nit ñi tamit lu leen mën a gàllankoor seen mbir yu bari foofu lay jaare ci àq yi ñu amel ñeneen ñi hmm? kon yàlla nga ñu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla jéggal salli yàlla nga julli ala sajidin ci aju sujjóot ji ki nga xam ne dafa sujjóot qabla lu jiitu alwaraa mindeef yi fa ala moom la defar sujjóot googu la defar yonent sujjóotaloon yàlla laata yàlla di bind mindeef yi bi sab'i mi'ati amin ci juróom-ñaar téeméeri at 700 années ci durratul bayda haqiqatu muhammadiyya yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amoon sujjóot xam nga ki sujjóot moo gën a jege yàlla comme niñ ko gisee woon bi ñu gisee sujjóotul qalbi parenthèse presque bi gën a rëy ah nit ki bu su jootalee yàlla nag maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam su jootal googu xaqatul muhammadiyya ci durratul bayda bi ma leen doon wax noyau boobu ak xaqatul ahmadiyya maanaam bi mu su jootalee yàlla dafa su joot 700 années laataa yàlla di bind mbool mbindeef bi mi ata amin loolu mooy qablal wara lu jiitu mbindeef yëpp allahu akbar sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ay ay ay kii yi ñu ci def comme ni ko borom ni ko Cheikh Hadj Malick waxee la daal ci Xilaasu Zahab et cetera kiiraay yi mu jaar. 700 années mooy durée sujjóot bi quoi. mooy durée sujjóot kiiraay ya mu jaaroon nga xam ne kiiraay bu ci nekk def faa jaamu yàlla subhaanahu wa ta'ala fukk maanaam mille en parce que un 11000 ans après 10000 ans et cetera ba 1000 en moo tax Yonent bi sallallahu alayhi moo tax euh, ginnaaw gi nag mu daal di am fukki jiit yoo xamante ne daf koo romb te ci jiit yooyu ci la jiitoo keneen ku moom sallallahu alayhi wasallam moo tax nag euh, euh, loolu yonent bi sallallahu moo tax xaqiqatan kenn mënul xëccoo ak moom kenn mënul rawante ak moom mboolem xéewal yi ci moom la jóge mboolem yiw yi ci moom la jóge moom mooy barke mboolem mbindeef yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla nañu yàlla taas ci barkeem rabbi yow sama borom yàlla ya allah kon foofu loolu la wasilatul munaa foofu la jeexe fii nazmi asma'illahi husna walillahi alhamdu wal minna insha allah taala bii di ñëw ñun dugg ci fan bi insha allah yàlla nañu yàlla defal barke téere kii te ñaan bi wallahi insha allah <laughs> waaw insha allah insha allah voilà ñaan la ñaan gu rëy la déedéet du ko fàtte waaw insha allah waaw te tey siir bi tey tey tey tey siir bi ah wasilatul munaa bi di nazmi asma'illahi al-husna ah, nañ ko bàyyi xel bu baax kii bi bi nañ ko bàyyi xel bu baax Euh, xasida bi nañ ko bàyyi xel bu baax ndax li nga xamante ne moom moo ci nekk ci ay xeeti xam-xam euh, dafa bari te bi ñu suñu borom subhaanahu wa ta'aala yenke wala ci weeru koor bi ba léegi maanaam euh, dimbali ñu bañ tàmbali ko sëñ Kalidou bi moom bëggoon na cee def exposé xam naa la mu koy bàyyi mu def après ci ci mais jour maanaam bi suñu borom subhaanahu wa ta'aala bi ko maam dañ ko bëggoon def rek ci ñeenti jotaay yàlla nag def ko ba heure bii nii li nga xamante ne moo ci nekk ci ay xeet yi maanaam liñ ci développé ci ay développement dañ koo maanaam tibbee ci ay xam-xam yoo xamante ne ay maanaam dañ koo gis ci téere nitu yàlla yi wala boog ay nitu yàlla ci seen bopp ñoom seen bopp ñu waxtaan ci ak ñun ci yenn question yoo xamante ne dañ cee bëgg dañ leen dañu bëggoon vraiment maanaam bokk ci li nga xamante maanaam xam yan mooy yi nga xamante ne nit ki su bëggee sóobu ci yoonu yàlla fokk mu mën yooyu noonu wallaahi alhamdu wal minna yëpp wala lu ci ëpp dajale nañ ko ci moo tax daanaka képp koo xam ne da nga bëgg maanaam maanaam mën nañ ni euh, chef d'œuvre la maanaam mën nañ ni chef d'œuvre la référence la pour vraiment yenn mbir yu bare bare bare ku bëgg ci soobu ci sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'ala nga delluwaat ci waaw insha allah maanaam bu vraiment vraiment vraiment mm, euh, lu lu lu am solo la yu mat a bàyyi xel la voilà ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay wurus a ngi ci biir ay ngalam a ngi ci biir ay zabarjat ay yépp ngi ci biir moo tax nañ ko bàyyi xel bu baax te ñu bañ ko ñu bañ ko négliger ñu bañ ko négliger li nga xamante ne nag moom laa ci am na ci bon partie yi ëpp yi nga xamante ne yi ëpp ci yenn yi ko yenn yi nga xam ne mooy développement yi ku yi am na ci yoo xamante ne ñu ngi ko fekk ci téere yi Eh, yenn yi Seydi Ibn Arabi yenn yi eh, eh, Seydi ki ci des bon Ibris par exemple ak comme Rimah Jawahirul Maani mais surtout téere yi nga xam ne moom mooy téere Cheikh Salahuddin yi radiyallahu anhu surtout téere yooyu téere mi ak tamit surtout yi nga xamante ne moom la def ne yooyu ay xam-xam la yoo xam ne nit ñi il ñu xam ko buñ bëggee soobu ci yàlla ak tamit yenn sëriñ Cheikh Ahmad Taal ak ñu mel na ñoom nga xamante ne dañ ciy waxtaan ak ñoom ci yenn affaires yi euh, euh, yoo xam ne daal vraiment maanaam dañoo gisoon ne baax na ñu profité ci téere bu mel nii ngir lépp luy jariñe ci wàllu googu ñu indi ko ci te ku suivre rimaax bi rimaax bi maanaam part chapitre 10 bi xam-xam yi nga xam ne moom mooy xam-xamu nitu yàlla yi ñu ci indi woon ku ko suivre da gis ne yu bari ci développement yooyu yenn yi maanaam ak yu ko yu bari yu koy leeral maanaam dajale nañ ko ci wasilatul munaa bi mboolem li nga xamante ne moom la ñu xo maanaam quintessence nit ki li muy soxla daal pour mën am évolution bu gaaw ci digganteem ak boroomam dajale nañ ko dajale nañ ko fi daanaka boo ko jëlee maanaam daanaka théoriser nga li nga xamante ne moom mooy yoon boobu bon maintenant nag am na ay failles am na ay faiblesse comme lu mindeef def comme lu <laughs> ku manqué lu muy def rek xam nga rek aji manqué moom buy def dara fokk mu am lu ci manqué mais ñi ngi ñaan sa borom subhaanahu wa ta'ala mu mattale ko te it yaakaar na ni ku koy déggaat mooy xam ci ñu teeki jotaay bi la wala ñeneen aussi duñ ci gis lu dul euh, duñ ci gis maanaam duñ ko ko defee lu dul xoole ko bëtu maanaam Euh, euh, bëti jariñu mais pas ngir liñutu erreur yi ci nekk ak ay xool waaye kii dafa juum fii waaye kii comme ni ko sama mbokk yi defe léeg-léeg yàlla ñu yàlla sàmm voilà yàlla ñu ngi ñaan borom bi daal subhaanahu wa ta'ala bépp barke bu nekk ci téere bi Taysiir ni tur bi tudd ak bépp barke bu nekk wasilatul mun a gis nga wasilatul mun a yàlla ñu yàlla defal tamit suñu jotaay yi ak buñ fi jógee lépp nekk wasilatul mun a ci barke rasulullah sallallahu alayhi